qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara wa fil kanzil saani fi fasli maratibil wujuudi wala ay eh, wala yatajalla allahu tabaraka wa taala tajalli zaati illa li qulubi almahbubina min ibadihi fala yatajalla bidhalika li malakin wala li falakin wala li ayi maxluqin illa li qulubi ahbabihi min bani adama faqat ila axiri <coughs> eh, ci suñu jotaay yi weesu eh, ñu ngi woon ci Euh, al-kunuzul ashara euh, ba ci ci wàllu maratibul wujud euh, suñu jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom mooy wax ci azzatul aliyya maanaam mooy nekk-nekk nga xamante ne moom mooy gu kawe gu sell gi nga xamante ne taxul luñ koy dindil amul ak xeetu wàññeeku ku ko mën a dab xel yi mënuñu koo xam-xam yi mënuñu cee jote moom ngir xel dafa am ak tënku gu ci nekk bu pare dafa nekk tënku ci biiru tënku gisoon nañ ni ruuxu doomu aadama moom mën naa eh, am mushahada ci borom subhaanahu wa ta'ala waaye maanaam yëg am ci borom subhaanahu wa ta'ala du lu xam sax dëgg-dëgg du lu gisoon ni ruuxu borom subhaanahu wa ta'ala eh, nafasu rahmaan la maanaam walla bu ci borom subhaanahu wa wol ci doomu aadama euh, incha allahu taala dinañu gën a ñëw ci maanaa yooyu waaye suñu jotaay yi bii tamit euh, dañ cee gisoon euh, li nga xam ne moom mooy li borom subhaanahu wa taala bi yent bi biñ ko laajee fan la borom subhaanahu wa taala nekkoon laata muy bind mbindi fi mu ne ama ci la nekkoon mooy kon ak yiir ak ak niir maanaam boo xamante ne kon amul ci kaw ngelaw ci ronam amul ngelaw kon mooy ne dafa yiir woon ci mboolem xel yi nga xamante ne dafa tënku kon borom subhaanahu wa ta'ala futa jote ci moom mënee futa am accès ci moom mënee fu xam mënee fu koo jote euh, gis tamit ci borom subhaanahu wa ta'aala donte am na waaye gis duñu gis mukk nekk nekk gi loolu mënta ne li nga xamante ne moom la ñuy gis moom mooy euh, euh, euh, mooy ay ay melom ak ay ay ay melom ay turam ak ay melom loolu moom moo tax gis googu gisuk xol la waaye du gis ak goo xamante ne gisuk bët yi nga xam ne ñoom ñoo koy bu dee beneen waxin mooy bëti xol waaye du bët yi sax ci bopp ñoom ñooy gis borom subhaanahu wa ta'ala loolu mënta ne te loolu képp koo xamante ne wax na ko woote woon na ko lu mu wax amul allahumma ba mu des yent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> ngir ne moom xolam li muy gis moog bët yi ñoo yem looloo tax même bu bët yi dee nelaw xol bi moom day gis maanaam kon ay nelawam looloo tax li muy moog li muy gis ni benn la euh, kon borom subhaanahu wa taala ci niir googu ci yiir googu la nekke woon mooy loo xamante ne euh, amul biir amul biti amul kaw amul suuf ba noppi nekk loo xamante ne duñu lu ñu mën a daj lu ñu mën a xam duñu lu ñu mën a gis duñu du lu ñu mën a du lu ñu mën am benn accès loolu moom moo tax xadara boobu maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di junj fii ci hadith Seydina Abu Razin al-Aqili radiyallahu anhu bi te mu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi imam at daal ne hadith bi xasan na euh, naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal tam solo na ko ak ñeneen ñu dul ñoom rahimallahu al-jami' al-imam Ibn Hibban tam ci sahiham solo na ko euh, hadith bi dafay junju benn xadara boo xamante ne moom la euh, Sufyaan ki di tuddee xadaratu tamsi wal amal maanaam mooy xadara bi nga xamante ne ak far da am far mooy effacement total tams ak ak laqatu nëbbu gu sori mooy un mystère impénétrable le mystère absolu wala boog ñu wax la nuée wala la nébulosité kon niir googu nga xamante ne mooy moom moo ci la boroom subhaanahu wa ta'aala nekkoon maanaam buñ ko waxee tegtalewul ak niir la kon mais ñu dégg ko ci maanaam bi ñu wax mooy dafa yiiru wëllif dafa laqatu wëllif xel yi ak xol yi ak gis-gis yi ak yëg-yëg yi ak sañ yi ak nam-nam ak lépp moom boroom subhaanahu wa ta'aala nekk nekkam booba a amul commencement te amul fin borom subhaanahu wa ta'aala nim ma comme ni ko xadis bi waxe kaana Allahu wala shay'a qablahu xadis sayyidina Imraan dafa mës a nekk te amul lenn lu ko jiitu euh, xadis bi Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah euh, ak yeneen i ci yeneen téere euh, kon buur yàlla subhaanahu naf daka jekk dafa mës nekk te lenn nekkutoon ànd ak te lenn nekkutoon lu am na wala shay'a ghayruhu amul lenn lu ko lu nekkoon lu wuteeg yàlla kon moom ak amam dafa nekk loo xamante ne dafa war ci cosaan nekk nekkam googu nag nga xamante ne moom la nekkoon ci yiir foofu mu làqatu nëbbatu maanaam bu dee mënef ko waxee noonu maanaam pas làqatu waaye làqu fu mu làqu ndax làqatu ak jëf da aju maanaam mooy nit ki mooy mooy kii làqatu day day nëbbatu maanaam dafa am moom ci boppam lu muy def te dafay am objectif bu tax borom mi nag subhaanahu la ta'aala déedéet moom par essence dafa làqu maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa nëbbu dafa yiiru ci niir googu euh, foofu dara amu fa comme niñ ko gisee woon du tur du melo du keneen du leneen du asamaan du suuf du bindeef du dara buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci nekk-nekkam foofu la rek moo maanaam ci xeetu kawe goo xamante ne kawe gu ëpp xel yi la niir euh, googu nag borom subhaanahu wa euh, kon moom lañ naan bu doon ne zaat dañ naan dañ koy wutal localité dañ naan foofu la loolu la ñuy wax euh, ci xam-xam borom subhaanahu wa taala la ne kese amul waaye walaata yeeta jàllaa mu ne waaye nag du feeñ moom allah bur yàlla tabaraka barkel na léppam wa kawenam at tajalli feeñ waaye azzaat yi bay ko jug nekk-nekkam googu illaa lu dul li qulubil xolu soppe mi nga xamante ne dañ leen a sopp mina ibadihi ci jaamam yi eh, xadara boobu kon ci am accès lu ñi nga xamante ne ñoom ñooy soppe mi ci jaamu bi xaqiqatan euh, xadara tu tams wala xadaratul ama dañ koy wax ñaari xadara dafa am bu njëkk bi moom mooy al amal awal mooy nekk-nekk googu nga xam ne dafa faru mu am lu ñu tuddee al amal saani foofu moom mooy mooy ñaareelu li faru euh, moom nga xamante ne lenn am fa dara dañ koy wax tamit al ahadiya Euh, xadara boobu maanaam bi ko jiitu dañ koy tuddee xadaratu shu'un nga xamante ne xadara euh, euh, xadaratu shu'un mooy xadara bi nga xamante ne lenn amu fa maanaam lépp ay nekki nekk la yoo xamante ne ci borom maanaam lépp ci xam-xamu borom subhaanahu wa ta'ala ne ndax borom subhaanahu wa ta'ala dafa mës xam lépp dafa mës am maanaam gis lépp. dafa mës a am accès ci lépp donte loola amagul ci biti maanaam donte loola amagul ci biti te loolu amul fu mu tàmbalee te du am fu yam loolu moom mooy azalan wa abadan euh, léegi mbir yi bo borom subhaanahu wa taala leen tege mooy ne ci coobareem ak ci namm-nammam ak xam-xamam ak ci sañ-sañam. foofu foofu maanaam feeñalagu fa woon sax ay tur ak ay melo maanaam ci xadara bu njëkk ba léegi nag ci ñaareelu xadara bi foofu la feeñalee ay tur ak ay melo muy xadaratu ahadiya muy xadaratu suuli mooy mbiri truc yi comme niñ koy waxe mooy euh, notion yi mooy dañu ko le monde des modes parce que amul lenn lu différencier wu ak leneen lépp borom subhaanahu wa ta'ala euh, daf ko dugal daf ko dugaloon ci benn euh, niir nga xamante ne mënuñu différencier lii wala le loolu nag borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi ciy jox ay misaal ci ñun suñu jëmmi bopp euh, dañu am lu ñu tuddee ay cellules souches maanaam mooy ay cellules yoo xamante ne bu nekkee ci doomu aadama maanaam doo maanaam dañ koy mën a jëlee ci doomu aadama et que cellule boobu day mën a nekk lu nekk ci jëmmi doomu aadama maanaam cellule boobu day mën a nekk bopp day mën a nekk tànk day mën a nekk loxo day mën a nekk leneen ak leneen ak leneen mais différencier wul ci ni mu nekkee cellule souche maanaam mbir yi amuñu woon benn différence bu am seen biir ci cosaan déedéet waaye borom subhaanahu wa ta'aala ci ginnaaw gi ci la leen amal maanaam lenn lu ci nekk di am forme bu muy jël ci ginnaaw gi mais boo xamante ne day dëppook li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala nam moonte cosaan te noonu la ko woon ne kii ci lii lay jëme moo tax ñuy wax naan moo aataaya bi naan kulla yawmin huwa fii sha'nin buur yàlla subhaanahu wa bis bu nekk mi ngi ci ay mbir maanaam shu'un mooy mbir yi eh, di pluriel ci sha'nu eh, ci ci shu'un pluriel la ci sha'n sha'n pluriel la ci shay'u eh, kon te mooy dara lépp loo xamante ne mbir la mën a doon rek day daal di dugg ci baatu dara te loolu noonu borom bi subhaanahu wa taala ci la leen di la leen di nekkale moo tax shay'u ah ak mashi'a ñoo ñoo bokk radical a mooy coobare voilà maanaam li borom subhaanahu naan li bu soobee yàlla maanaam li naan soob na ko loolu mooy ne mbir dafa soob yàlla moo tax ñu nekk ay mbir te borom subhaanahu wa ba dara dul dara la sooboon ne mbir yi nii la ñuy nekkee te noonu rek la ñu nekkee moo tax mbir mi ñu naan ko shay'u ndax borom subhaanahu wa noonu la ko soobe maanaam mooy kon lu yàlla soobul mu am day daal di des ci coobare yàlla ci ñàkk am abadan du génn mukk ci ñàkk am di ñëw ci am kon borom bi subhaanahu ci xadara boobu nag amul différencier wuñu mbir yi réalité yi différencier wuñu mbir yi maanaam eh, jëmm mbir yi différencier wuñu melo yi ñu war a am différencier amul benn différence ci dara voilà bu bu ñu jël beneen exemple mooy tey bu ñu jëlee euh, ciment bi wala tabax bi tant que tabaxaguñ ko ba def ko lii mu nekk kër lii mu nekk école lii euh, mu nekk euh, palais lii mu nekk ay prison lii nekk ay ay ay ay juma lii nekk ay bërëbu ci xeedikaay mooy fi ñuy baale ak xeet yu mel noonu defaruñ ko noonu maanaam ciment bi wala matériel de construction bi mooy ciment yeeg li muy àndal yëpp ngir mën a tabax loolu noonu ni mu nekkee noonu loolu kese la mëneefu koo tuddee juma mëneefu koo tuddee jàkka mëneefu koo tuddee euh, dancing mëneefu koo tuddee école mëneefu koo tuddee kër mëneefu koo tuddee prison mëneefu koo tuddee palais ni mu nekkee noonu noonu la nekk walillahi al masalul ala borom subhaanahu wa taala loolu la def loolu la def maanaam mu nekk ci xadaratul ama maanaam muy mbir yëpp ci coobareem noonu la ñu nekkee amul différenciation ci dara foofu nag tur ak meloy borom subhaanahu wa ta'aala yëpp dañoo lëkkaloo maanaam nekk lu faru nekk benn kese lu faru voilà euh, te moo tax xadara boobu noonu képp ku ci am accès ku ci am accès tamit ci borom subhanahu wa ta'ala ngay jeex ci ngay ci ngay seey ci anam goo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala feeñu fa ludul boppam maanaam mooy ku fa jeexit ci borom subhanahu wa ta'ala ngay jeex ci anam goo xamante ne dootul dootul am différence euh, donc comme euh, loolu day daal di mujj nekk loo xamante ne ne borom subhanahu wa ta'ala rek ka fa ne xadara boobu nag secret yi. borom subhaanahu wa mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax xaqiqa boobu euh, moo tax axad muy al axadiya xadara boobu neen nga xam te ne lépp rek la lenn rek ka fa nekk muy buur yàlla subhaanahu wa waaye bi nga xam ne moom la feeñu ci xadara boobu muy xadaratu mooy mooy at-tajalli az-zati nekk nekkam rek la te nekk nekk googu bu boo ci feeñ bu la da ngay jeex ci nekk nekk borom bi subhaanahu doo jeex ci turu yàlla yi ay meloom te kon loolu nag lay wax ne feeñuwaayu borom subhaanahu wa ci anam googu ba nga xamante ne nit ki maanaam mindeef gi day mën a remonter ba moment boobu kooku bur yàlla subhaanahu wa taala du ko feeñoo illaa lu dul li qulubil mahbubina lu dul ci xolu ñi nga xam ne ñooy soppeem yi waxul qulubul muhibbina waxul xolu ñi sopp yàlla yi déedéet mooy ñi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen soppal boppam tànn leen jël leen ci cosaan jeexal leen ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu wëlbati ko jeex ci moom nekk mu nekk moom buur yàlla subhaanahu wa taala kon mooy mahbubina yooyu min ibadihi ci jaamam yi loolu moo tax falaa yatajalla du feeñu moom buur yàlla subhaanahu wa taala bi zalika ci boobi la mbir maanaam ci loola li malakin ñeel malak wala falak du caay den gunu ma mooy mooy benn euh, wala Eh, dara loo xamante ne ay asamaan la wala yu mel noonu wala li ay maxluqin du caageen ci benn mbindeef borom subhaanahu wa ta'aala waay boobu du ko feeñu ludul ci illaa ludul bi qulubi ñeel soppi ahbaab yi mi xolu ahbaab yi soppi mi min bani aadama ci doom doomi aadama yi faqat kese loolu nag li ko indi eh, maanaam mooy xadara boobu boo ko xoolee eh, borom subhaanahu wa ta'aala moo tax xuruuf yi. suñu leen xoolee foofu da ngay gis euh, ñaari mbir ñoom ñoo fa am mooy axadiya gi moom mooy dajale li nga xam ne moom mooy tàmbaleeg xuruf yi ba ci jeexital xuruf yi muy nafasu rahmaan boobu ñuy wax muy nokki maanaam borom bi subhaanahu mooy ar-rahmaan aji fees dellu ji yërmande moo tax ar-rahmaan tur la boo xamante ne euh, tur la boo xamante ne mook Allah dañoo jegewantoo dayo bu ñu waxul ne ñoo tolloo dayo Euh, loolu moom moo tax fi borom subhaanahu wa ta'aala di jëfandikoo ar-rahmaan yëpp mooy fi muy jëfandikoo allah euh, euh, mooy buy waxti allah arshi istawa hmm? ak xalqa xalqur hmm? tara fi xalqir rahmaani min tafawut bindug bu yàlla ak zaalika xalqullah bindug yàllaa ngi ah ak Euh, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda maanaam amul kenn ku nekk ci asamaan yi suuf si lu buy ñëw ci ar-rahman day nekk ci am voilà te euh, ñëpp ay ibadullah ay jaamu yàlla lañ voilà wa kunu lillahi qanitin voilà ak yu mel noonu maanaam kon allah fu muy jëfandikoo baatu allah baatu ar-rahman benn baat moo fu mën a tex taxaw muy baatu allah euh, moo ar-rahman moo tax mu toftal ko ci allah ba pare ñu nuro xuli doo laax awi doo rahmaana voilà ak euh, euh, euh, fi mu naan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaan yawmal qiyaamati kenn ñoom ñëpp kenn du wax lu dul ki yàlla jox digal mu wax muy ar-ruh kon wa qaala te lu baax lay wax lu jub rek lay wax kon ar-rahmaan mooy turu yàlla bi nga xamante ne boroom subhaanahu wa ta'aala lépp loo xamante ne ci cosaan moo tax yent bi sallallahu buy wax a nafas ar loolu lu ci am solo la ak ma min qalbin illa huwa bayna asba'ayn min asabi' ar-rahman yataqallabu kayfa yasha'u xadis boobu tamit loolu tam yent bi sallallahu alayhi wax baatu ar-rahman la jëfandikoo amul benn xol lu dul mi ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraami ar-rahman bu koy jàllar bi mu ko neex maanaam kon mooy euh, yooyu yëpp da nga gis baatu ar-rahman lay jëfandikoo ndax ar-rahman Euh, borom subhaanahu wa ci turam boobu di ar-Rahmaan ci la feeñale lépp ci la euh, nafas bi amee mooy wol googu noonu ci la amee euh, kon ak zaatul aliya ar moo tax ci turu turu ci asmaa'u zaat la bokk ci benn wàll ba pare bokk ci asmaa'u sifaat yi ci geneen wàll maanaam ci turu nekk nekk borom subhaanahu la bokk ci genn wàll. ba pare ci geneen wàll mu nekk tur ci ci meloy borom bi subhaanahu wa ndax melo ar-rahma bi mooy maanaam mooy yërmande gi mooy moom la melowoo mooy ki nga xamante ne dafa fees aji fees dell ji yërmande mooy nga xam ne yërmande mooy melo te comme borom bi subhaanahu amul biir amul biti naan aji fees dell maanaam mooy ne lépp yërmandeem la te yërmande googu nga xam ne mooy léppam secret yërmande googu mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin la lu nga nekk ngir jëmm yëpp mën mu ne fi euh, ñaari xaraf nag yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo représenté nafasu rahman boobu dinañ ci dellu si waat insha allah ci maraati bi euh, bi bi muy ha ak waaw cest tey gis nga doomu aadama pour nga gis lu tax wax ji am solo euh, mooy li mu ne borom subhaanahu wa ta'aala du ko feeñu woo feeñuwaay boobu du malaaka du benn ci mbindeefam yu rëy yi du benn mbindeef xolu soppeem yi ci doomi aadama yi kese la koy day feeñ ci loolu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu ci jëmmi boppam lépp loo xamante Euh, daf koy def ci ay xeeti tajalliyaat ay feeñuwaay hatta tajalli zaat yi nekk nekkam maanaam feeñuwaay yooyu nekk nekkam daf koo feeñal ci doomu aadama tamit doomu aadama di def la même chose ci jotaay bi weesu waxoon nañ ci wàllu ruux nga xamante ne ruux bi nga xamante ne ruux nokki bo maanaam woluk borom bi la subhaanahu wa ta'aala ah, ah, euh, voilà euh, mooy wa min ruuhi ah, maanaam ak tamit ruuhu minhu euh, xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fayakun euh, du boobu wa nafaxtu fiihi min ruuhi et cetera maanaam a yooyu yëpp nga xam ne day wane ne wol doomu aadama dañu wol borom sax dafa wol ci moom ruuxam maanaam daf ko wol mooy mooy ëf bu sew mooy wol euh, loolu nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala def ci nokki ci doomu aadama nokki googu noonu da gis. maanaam mu def ko ci ba mu nekk ruuxu doomu aadama euh, loolu dafa tax ba ruuxu doomu aadama ak borom subhaanahu wa ta'ala ñu nekk ay seetu ay miroir comme ni ko hadith bi waxe al mu'minu mir'atul mu'min voilà comme niñ ko jotoon nañ ko gis euh, buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom mooy seetu nit ku gëm ki te gëmam mat voilà anam goo xamante ne parce que ruux boobu noonu moom moo delluwaat ci pureté bi ci cellte gi ba tax ba bu borom subhaanahu wa taala day nekk ku seetoom moom mu nekk seetu borom subhaanahu wa taala ci anam goo xamante ne borom subhaanahu wa dafa tàppe dafa feeñal ci moom ay turam ak meloom waaye moom bu xoolee borom subhaanahu watala taala day gis ne turi borom subhaanahu ak meloom yëpp daf koy ràngoo loolu mooy vrai xalifa moo tax euh, na ni jaa'ilun fil xalifa xalifa bi mooy ki nga xam ne moo wuutu borom subhaanahu wa taala c'est-à-dire le le mandataire le maanaam mooy dañ la mandaté borom subhaanahu dafa mandaté doomu aadama ci sañ-sañam yi mu jox ko ko et que mooy euh, moo tax ci jeexatal sourate al-An'am huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ard buur yàlla subhaanahu moo leen def ngeen nekk ay mandataire am ay ay ñi nga xam ne yéen a ko représenté yéen a taxaw taxawaayam ci suuf si kon euh, ci xilaafa affaire xilaafa waxoon nañ ko ci jotaay yële weesu ci euh, buntu bi jiitu buntu bii nii. Euh, loolu taxawoon nañ ci taxaw yu yàq yu bon yu yàq relativement kon dañuy gis ne euh, loolu nga xam ne boroom subhaanahu wa noonu la def ci doomu aadama nga xam ne euh, daf ko mandaté maanaam daf ko jox mandat ne ko defal ma nangam yow ya léegi yaa yor sama mandat gis nga ngi élection tey mais da ngay élection yi lan la mooy tey dañ naan la a ah, manda lii mooy mandat bi voilà maanaam mooy ah ñun kat ñun ñëpp dañoo taxaw ne yow la ñu jël ngir teg la fii bu ko defee liñ bëgg doxal yow nga doxalal ñu ko ci anam goo xamante ne lépp loo décider day taxaw taxawaayu ni ñun ñëpp ñoo bokk def décider ndoo ko loolu mooy mandataire mooy mandat buñ la jox xal xalifa baax bi loolu lay tekki mooy ku ñu mandaté voilà le voilà celui qui dispose d'un mandat pour mën a def moom rek mu taxaw mën a décider loolu nag mi ngi amee ci doomu aadama ngir ne dañoo wol ci borom subhaanahu dafa wol ci moom boppam moom borom subhaanahu wa ta'aala voilà wa bu tuggee ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mu wol ci doomu aadama maanaam mu formaté ko comme ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala maanaam mooy ni mu def ni mu melal boppam comme ni mu ko waxee inna allaha xalaqa aadama ala suratihi hadith bi tam mi ngi xam nga buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa bind moom aadama alayhi salaam ci melo moomu yàlla maanaam ci forme moom yàlla euh, du forme physique certes mais lépp lu am ci doomu ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala da ngay gis dafay am retranscription ci li yelloo ci doomu aadama ci mbindeef ci doomu aadama ni mu nekkee ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala tamit mooy na mu yellee woo ci moom subhaanahu wa ta'aala euh, waxoon nañ moo tax ñu ne kon ci wàllu ruux comme que ruux bi noonu la demee moo tax da ngay gis ruuxu doomu aadama mu am même chose bi c'est-à-dire que yi ñuy wax ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yëpp mu lay ump di la di la jaaxal nit ñi di di ci mën di poser question bu ñu concentré woon ci seen bopp ci seen ruux rek dañuy daal di xam loolu ci yàlla c'est-à-dire que mooy liñ doon wax euh, yàlla duñ ko gis comme sa ruux yow gisoo ko yàlla duñ ko yëg comme yow yëgoo sa euh, euh, yàlla duñ ko dégg sa ruux déggoo ko duñ ko et cetera maanaam toppal doo ko làmb di ko daj sa tamit làmboo ko di ko daj ainsi de suite maanaam toppal loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala ci nekk nekk maanaam dafa dafa dafa créer doomu aadama maanaam ci image yu yàlla mom moom image am moom borom subhaanahu wa ta'aala ci suura voilà kenn ku ci nekk nag ni mu ci moom voilà et que par contre yàlla maanaam dafa dafa dafa dafa dafa feeñal boppam ci doomu aadama euh, léegi nafas boobu pour jël que lool parce que mën nañ dem ci yeneeni niveau après yeneeni mbir ah incha allah mais bu ñu yemee rek ci niveau wol gi boo ko xoolee euh, ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett yëpp li ko dalee ci haabila ba ci waaw c'est-à-dire Euh, xeetu xaraf yëpp ci diggante boobu lañ nekk moom mooy bi gën a fort mooy bi gën a fort parce que muy jóge ci digg xolu doomu aadama boobu la après yeneen xaraf yëpp alif et tout ça d'ailleurs bokk na alif sax bokk na ci li tax mu gën a transversal yeneen xaraf yëpp mooy moom dafa jëlee boobu hamza bi ah ci suuf ñëw ci laa ci làmmiñ bi ba pare ci ci tuñ maanaam ngi gis mu dajale dimension yëpp nga xamante ne ñoom ñoo exister maanaam globalement benn bu ci nekk nag ak nam cay feeñee ak tamit bu ñu ko détaillé maanaam xaraf yooyu nan lay génnee moo tax xaraf yëpp ci alif lañ génnee mais euh, moo tax alif moom mooy cosaanu xaraf yi moom mooy aslul ha mooy sangu xaraf sang xaraf yëpp mooy ha moom moo jóge ci xool ci cosaanam maanaam boo xoolee forme mu bind ha yor nii mooy comme boo xoolee <coughs> léeg-léeg mu bindoo nii muy ko ni niir bi bindoo noonu nafas bi di génnee ci xadaratul ama maanaam xadaratul ama comme niñ ko waxe mooy xadara bi nga xam ne mooy wi boroom subhanahu wa ta'ala nafas bi foofu la génnee maanaam wol bi foofu la génnewee léegi wol boobu ah gis nga moom mooy moom mooy première bi euh, moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ci dellu si léegi insha mais nañ dellu si ñëw ci waaw bi euh, xaraf yëpp yenn yi kon ci dënd bi ñuy jaar ci put gi xaraf yi ñu leen di prononcer ci put bi moo xam ci kaw wala ci ci suufu put bi yii ñu leen di prononcer ñu leen di waxee ci làmmiñ bi ah ci kaw ci suuf et cetera ah yii ñu ngay ubbi sa gémmiñ et mais bi bi mujj mooy ban mooy waaw wa wa moom mooy bu mujj bi ah parce que am na yoo xamante ne da ngay tëj sa gémmiñ comme miim voilà comme fa maanaam nga xam ne yëpp da prononcer wu yëpp mais mais waa waa kooku gis Euh, xaraf bi mooy bu mujj bi mooy étape bi mujj ci xaraf yi mooy kooku moom su tuñ lépp léppay ubbeeku noonu rek mu ok détail boobu le fait que mu jugee ci haa jaar ci yeneen xaraf yëpp vingt huit maanaam yeneen yeneen vingt six ba ci waa muy waaw huwa maanaam nga gis huwa kon nga gis te huwa mooy alhuwiya looloo tax alhuwiya mooy nekk-nekk mbir mooy ipséité c'est l'identité parfaite de toute chose mooy huwiya huwa moom li nga mënul boole boo xasee ba ne nangam moom loolu mooy mënatoo ko détail mën ko ko mooy différencier nga ko ci anam ji mu gën a mate ak ji mu gën a yaatu ak mu gën a ak lépp lu moom huwa voilà te nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala ci xadarat boobu moo tax ñuy wax huwiyatu zaati mooy nekk-nekk borom nekk-nekkam maanaam euh, moom nga xam ne dafa inaccessible parce que boo moom yaa ngi wax en même temps huwa lui moom yaa ngi wax ku fi koo gisul koo xamante ne dafa faddu ghaib la mooy dafa faddu ghaibu kumpa la carrément la faddu boo ne moom nga moom kenn du ko wax ci ku teew ku teew dañ naan kii yow kii lii mais moom ku faddu lañ koy wax mooy ko xamante ne xayb euh, la kumpa la voilà moo tax gis nga kul huwa laahu gis nga alif yi alif ak ha gis nga ñoom ñoo tàmbale allah te ha boobu boo xoole xoolee bastu bi moom mooy tamit boo xoolee alif ha la ak alif te euh, le fait que la nafas bi ci xaraf boobu la génnee et que foofu la lépp départ moo tax masal yii dañ ci génnee bu njëkk bi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy al fi mihrabi ayni ha c'est-à-dire que borom bi mu nekkee moom kese dafa nekkal keneen moom kese ñoom ñaar ñu nekkandoo ñoom kese en dehors de l'espace et du temps c'est-à-dire que euh, wala boog en dépit de l'espace et du temps pas en dehors en dépit de l'espace et du temps parce que ñoom nekkuñu espace bi ak ci temps bi mais aussi génnuñu espace bi ak temps bi kon euh, E, e, e, borom subhaanahu wa dafa amal yenen bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaqiqatu mais en tant que te ahmadiyya gi muy moom moo am relation directe ak ahadiyya gi ak huwiyya gi huwiyyatu zaat mooy huwa boobu noonu ñuy wax léegi bor yenent bi sallallahu alayhi wa rek ak borom subhaanahu wa ta'aala du mu koy jaamu moom kese subhaanahu wa ta'ala mu nekk boroom subhaanahu wa di ko jaamu moom kese voilà et que ñoom ñaar ñu nekk ah, ñoom rek nekk wéetu waaye jaxasoo ci anam goo xamante ne euh, euh, soo ko xoolee ci ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom mooy al waajibul wujudi bu boobaa mooy ki nga xam ne ak amam dafa war ci ngir nekk nekkam ngir jëmmi boppam bu boobaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit al waajibul wujud wujudi la mais li ghayrihi maanaam ak nekk day war waaye ngir kene ngir ngir leneen c'est-à-dire que moom amalul boppam yenente bi sallallahu alayhi wasallam amulul boppam boroom subhaanahu moom moo sopp ne ci dara ba dara dul dara ci loo xamante ne génn na espace ak temps wala boog mënuñu dugal ci conception espace ak temps ah ah moom borom yonent bi sallallahu alayhi mu amal yonent moom ko amal mu nekk soppeem bi nga xamante ne amul beneen soppe ku dul moom te moom la bëgg ba taf ko ci boppam maanaam mu génnee ko dëkk maanaam amal ko ci wol goog nga xam ne moom mooy moo wo wolam la moom borom subhaanahu wa taala mu moom kon moo tax moom mooy ar ruuxu dëgg ak ruuxu moo tax bi ne yasalunaka ani ruuxu mooy le ruuxu donc l'esprit universel voilà l'esprit universel wala boog ñu ne euh, l'esprit euh, suprême voilà ruuxul azam voilà donc euh, ruux boobu noonu euh, nga xamante ne moom la moom la Euh, moom moom moom moom la moom la amal mu am ay facettes yu bari yu muy jël après maanaam incha allah dinañ ci ñëw ay facettes yu muy jël étapes yi muy jël selon vingt huit étapes yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw taxawaayu vingt huit xuruf yi ba pare ñoom ñoo taxaw taxawaayu maanaam relation ak euh, vingt huit euh, manazil yi mooy ñaar fukk ak juróom-ñett yi wàccuwaayu weer wi weer wi voilà. xataa eh, xuruful muqatta yi sax ci alquran ni ñuy ni ñuy taxawe ba bala baqara maanaam vingt huit vingt huit taxawaay la parce que après mu am vingt neuvième bien sûr comme l'amalis bi mu nekkee vingt neuvième euh, lettre bi voilà mais euh, loolu après dinañ ci taxaw incha allah dinañ ci taxaw tuuti mais ci li nga xam ne moom lañ bëgg a wax fii mooy ne. Euh, ci niveau boobu noonu nga xamante ne borom bi subhaanahu yenen taala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam koo amal mais moom ngir ak amam moom dafa war moom it amam dafa war waaye warul ngir jëmi boppam mais dafa war ngir keneen te mooy buur yàlla subhaanahu wa mi nga xam ne moom ak amam dafa war ngir nekk nekk boppam ngir jëmmi boppam subhaanahu wa taala euh, mu amal ko mu di ko jaamu ñoom ñaar rek ñu nekk mu nekk soppeem moo tax euh, raxmaan boobu muy aji fees dell ji yërmande nga xam ne yërmande googu foo ko déggee da ngay gis euh, maanaam mbëggeel mahabba day day day day lëkkaloo ak moom voilà yërmande googu comme ni nga xamante ne comme xam nga mm, raxa ak mim moo tax radical boobu foo ko fekk tamit day junjaale loolu maanaam day junjaale euh, dajale gi nga xamante ne moom ngay dajale dara ëmb ko Euh, ba pare euh, mu am ak xeetu protection goo ci am maanaam protection ak jegewantoo goo xamante ne moom ngay am ak mbir moomu ak voilà maanaam jegewantoo gi ngay am ak mbir moomu ak lëkkaloo gi ngeen di am ci jariñ gudul jeex maanaam gu rëy gi nga gi ngay am ci moom ci loo xamante ne euh, munu koo amal boppam maanaam raax ak xaa ak ñi day day am loolu kii comme yërmande rahma rahim roxam mooy biiru mooy gis nga eh, nii eh, yaay ji bu ëmbee doomam maanaam ni muy nekkee ci biir fi mu ko ëmb noonu di ko protéger di ko dundal di ko jox li mu bëgg ba pare mu koy màggal ci biiram muy màgg anam gi mu gën a mën a mate ci anam koo xamante ne màggaay googu noonu amul beneen espace bu ko mën a yanu maanaam rapidité màggaay gi ndax xam nga buy buy doog a ñëw day nekk lu tuutee tuutee tuuti lu sew à peine sax peut-être que doo ko mën a gis ak maanaam mënuñu ko gis bu bu yegg toq maanaam li muy nekk euh, loolu mënuñu ko gis ak bët mais ni muy def bay màgg di nekk di màgg di màgg di màgg di màgg ak gaawaayu màgg gi ak rapidité bi ci ci biiru yaayam rek la ko mën a amee rapidité boobu gaawaay boobu su génnee sax da nga gis rapidité boobu da koy da koy top ba léegi maanaam dina am lu ko ciy topp ba nga xamante ne buy gaaw a màgg bu defee un deux ans trois ans quatre ans maam nga gis muy commencé di am yaram di njool am poids di njool di am yaram nekk ci wér gu yaram et cetera voilà lu muy gën di nekk mag nag affaire bi gën a ralentir maanaam vitesse bi muy màggee di gën a ralentir parce mi ngi gën a sori ni ko biiru yaayam ëmbeewul maanaam ak di ko mu soxla lépp voilà muy mën di gaaw rapidité muy mën di màgg màggaay bu gaaw euh, yenent bi nag sallallahu alayhi dafa nekk ki nga xamante ne dafa nekkoon ak boroom subhaanahu wa ta'ala ci ci ci xadara boobu ci xaal boobu ci anam goo xamante ne amul fu mu tàmbalee ci temps bi ci temps amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem ci temps bi tamit moo tax mooy mooy mooy vrai rahmatullah al muhdat voilà comme ni ko waxe ana rahmatullah al muhdat man maa yërmandeeg yàlla bi nga xamante ne moom la ñu joxe maanaam moom lañu ñu maye jox ko cadeau univers bi yëpp existence bi yëpp sayyiduna rasulullah sallallahu wa alihi wa sallam voilà loolu lii nag koy wax jubluwuñ ci euh, yenent bi sallallahu wa sallam maanaam rek rek rek en tant que doomu aadama bi ñu xam déedéet mais réalité primordiale am maanaam c'est-à-dire que à l'origine xaqiqam bi réalité bi loolu lañ ci jublu euh, <coughs> nga xam ne fi ñu nekkoon loolu aynu ha la tudd maanaam mihrab boobu aynu ha mooy nekk nekku lu tëju loo xamante ne euh, euh, eau hermétique maanaam mën nañ ko firé noonu hermétique maanaam L apostrophe eau bu ko defee mu mel comme ha ba pare nga yokk ci hermétique h hermétique pour wane ne dafa tëju carrément dafa nekk loo xam ne dafa ndar képp amul biir amul biti amul kaw amul suuf amul et cetera existé wul ci espace bi ak ci temps bi moom boroom subhaanahu au contraire yenent bi sallallahu en tant que réalité boobu ci moom la espace bi temps bi tàmbale moo tax nokki googu ñuy wax nafasu rahmaan bi moomu yenent bi la sallallahu alayhi la mooy mooy xaqiqa yenent bi ci boppam la sallallahu alayhi wasallam kon yooyu il faut que ñu ñu xel ñu xàmmee ko euh, bi nga xamante ne moom la mbir mi demee noonu kon dañuy seetlu wala bokk mën nañ gis facilement que ñoom ñaar maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala <coughs> bi muy déyaale borom subhaanahu wa du loo xamante ne information bi day mën a yegg fi ci nit ñi ci yeneen mbindeef yi déedéet ci borom rek subhaanahu wa ta'aala digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi lay yem xanaa ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexal ci boppam mu am ay détails wala yenn partie ci information yu yegg ci yow. ndax day dugg ci maanaaw fa awxa ilaa abdihi ma awxa dafa waxyu ci bor maanaam jaamam la mu waxyu ci moom voilà mais euh, ruux bu mag boobu muy nga xam ne muy esprit universel bi di origine lépp nga xam ne moom mooy wol googu moom la wax ne min amri rabbi ci amru mooy euh, commandement ordre kon bi tukkee commandement wu lan sama boroom la man man yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne maay ruux bu mag bi man moom ñoo nekkoon ñun kese euh, foofu la yeneen lépp génnee yenent bi nag sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadara boobu euh, ahad maanaam euh, ahmadiya la loolu tax huwiya gi la moo tax huwiya mooy moom yàlla donc xadara boobu donc mooy lipséité divine moom la ko tubaab voilà voilà euh, ipso ak it voilà it mooy lii nangam ci loola mais euh, voilà ipso mooy voilà comme parfois dañu naan ipso facto ipso et cetera ipso voilà ipséité foofu la jóge voilà nga xam ne kon mooy huwiya maanaam moom yàlla kese Euh, donc mu englobé lépp en même temps et que xadara boobu noonu nga xamante ne foofu yent bi sallallahu alayhi wasallam julli te julli comme niñ ko gisee woon jotoon nañ ko gis forme ahmad la yor donc comme c'est la forme ahmedienne donc forme ahmad boobu yent bi sallallahu alayhi wasallam foofu ahmad la fa tudd foofu ahmad la fa tudd voilà et que euh, ndax lan ndax cant gi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala di sant boppam te amul fu mu tàmbalee moom moom ci la lépp génnee maanaam muy origine lépp et que cant googu xaqiqa bi réalité yi cant googu maanaam li nga xam ne muy secret bi mooy yent bi sallallahu alayhi wa en tant que Ahmad d'abord avant en tant que Muhammad mais en tant que Ahmad et réalité boobu noonu su fekkonte ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhanahu wa ta'ala maanaam bu bu doon yent bi sallallahu alayhi ci xaal boobu maanaam état ci état boobu rek la nekk et que foofu rek la nekke maanaam comme en tant que bloc boo xamante ne amul biir amul biti amul et cetera maanaam du mën a nekk origine u mbindeef yi déedéet pour mu nekk origine u mbindeef yi boroom subhaanahu wa ta'aala da koo ay yeneeni tur ay turam ak melom ci xadara ci beneen xadara la ko wàcce maanaam ci ay feeñuwaay bi lañ ci jublu muy xadaratul waaxidiyya foofu nga xamante ne euh, moom buur yàlla mooy alwaaxid maanaam nga xam ne day feeñal moom turam yi ak melom yëpp waaxid xadara boobu mooy xadara bi nga xamante ne turu yàlla yi ak melu yëpp yëpp yëpp dañ faa daje dañ faa daje ànd li ñuy bari bëri yëpp bëri yëpp ñu feeñandoo fa ci ci benn mooy waxe <coughs> léegi euh, loolu mooy maanaam masala bu njëkk bi ci ci loolu ci la mbindeef yi amee ci loolu ci la mbindeef yi amee ndax mbindeef yi ci turu yàlla ak melo yi la ñu ñaareelu masala bi nga xam ne moom moo nekk ci baat ci ci baabu ci xaa boobu Euh, à l'origine mooy liñ doon wax ci huwa bi waaw bi waaw bi euh, mooy ne borom subhaanahu wa taala ci la amale ñaari ñaari xaqiqa yëpp di xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn bi moom la ñuy tuddee al aqlul kulli te mooy al bi ci des moom la ñuy tuddee nafsul kulli te mooy lawhul mahfuz c'est-à-dire que bu euh, borom bi subhaanahu wa euh, dafa am lu al aql aql mooy xel l'intellect xam nga tey univers bi soo ko xoolee adduna bi ni muy doxee c'est sûr que di nga am na benn intellect c'est-à-dire bu bu koy gérer quoi parce que organisation galaxie yi organisation constellation yi euh, buruj organisation asamaan ak mini tegalantoo suuf si organisation climat bi organisation euh, race yi <coughs> ci espèce yu ne et cetera ak modélisation maanaam ni ñuy dundee maanaam ak yi ci am sans mu am benn intellect am xel mu ne ci gannaaw ko def loolu mënta ne loolu mooy al léegi nag xel moomu nag dafa am maanaam li nga xam ne moom mooy la ca jiitu maanaam xel ma nga xam ne ca cosaan moo fi ne te cosaanu xel boobu moom mooy dawal lii ci des yëpp xel moomu di cosaan moom moo sëy ak bakkan bi yéen a ngi fàttaliku euh, ci wàllu xilaafa bi ñu doon wax bañ doon wax li ruux yéen a ngi dégg yaa ngi fàttaliku euh, ak mooy comme jëkkër ji mu jël jabar ji muy bakkan bi mu boole ko ak xel maanaam mu donc ruux dafa dafa dafa dafa yabal xel yéen a ngi fàttaliku euh, kii exactement en fait maanaam boroom subhanahu wa ta'ala li muy am lépp ci univers am yii gën daf ko modéliser tam ci doomu aadama maanaam daf ko daf ko amal tam ci doomu aadama moo tax dafa créer doomu aadama ci image am moom yàlla comme ni ko hadith bi waxe <coughs> Euh, ba pare créer univers bi ci image yu doomu aadama voilà léegi mais loolu li tax mu mën a ne mooy yenent bi parce que moom moo am loolu ci cosaan voilà léegi euh, suñu jëlee euh, donc intellect premier boobu mooy al aqlul awwal kal mu sell muy cosaan bi nga xam ne mooy xalima gi gis nga forme bi yor alif la mais li nga xamante ne moom mooy beneen bi des moom mooy haa bi parce que haa bi ñaar yooyu la alif ak haa parce que soo ko bindee sax mooy xëcc haa da gis alif ak haa su dee ci yokk hamza bi hamza bi moom mooy occultation ahadiyya gi hamza boobu loolu lay junj occultation maanaam mystère bi nekk ci ahadiya gi donc martaba yi ñetti martaba yëpp dañ ciy dellu si mooy ruux bu mat bi sëkk nekk ahadiya gi ak alif bi nga xam ne mooy al aqlul awwal ak haa bi nga xamante ne moom mooy an nafsul kulli an nafsul kulli euh, kon ruusu bi bind maanaam bi nga xam ne moom moo moom moo alimenté moo yóbbante moo yabal xel mi loolu yëpp ay dimension la ci dimension réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam yëpp ay dimension am lañ ndax borom subhanahu wa ta'ala boppam nekk-nekkam bopp feeñal ni ko feeñalee ci ay dimension yenent bi la ko feeñale sallallahu alayhi wasallam plus kon ñuy yegg ci benn dimension ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam plus muy am ay dimension yuy révélé ci borom bi subhaanahu loolu d'ailleurs mooy maanaaw bu te loolu ci yëpp loolu mooy maanaawu muhammadun rasulullah parce que moom la yàlla yabal allah moom la yabal c'est-à-dire que dimension wu yàlla ci lu mën a doon mënuñu ko xam lu dul à travers yeneen bi sallallahu alayhi bi nga xam ne moom la yabal moom la yabal donc moom moom mooy mboolem mbir yëpp ci mooy ma base muhammadu rasulullah ci ci firi bu bu gën bien sûr mais. sinon d'ailleurs bu ñu nee yent bi saa saa moom la yàlla yabal pour mu jàngal ñu charia bi mu jàngal ñu euh, li ñu war a jëfee li ñu war a bàyyi lan mu et mu waar ñu mu xupp ñu mu dellu ñu ci yàlla et cetera ci ay jàngalem et cetera loolu benn dimension la ci biir dimension yu rasulullah bi lii benn dimension rek la ci le fait que mu nekk rasulullah mais dimension rasulullah dafa bari loolu moom moo tax dimension bu général bi moom la wax nii mooy ne étape boo dem ay feeñ waayu dimension borom subhaanahu wa ngir ne yàlla borom subhaanahu wa yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam la yabal mooy rasulullah sallallahu moom la yabal léegi euh, xalima gi nga xam ne ruux bi moo ko yabal muy xel mi moom moo am xel mi ci moom xalima gi mu bind mooy awwalu maa xalaqa Allahu euh, al yooyu wala maanaam xalima gi mooy aql bi moom mooy bind sauf que suy bind ci haa bi lay bindee mooy lawxu bi moo mooy bakkan bi nga xamante ne mooy bakkan le le mooy le l'âme universelle voilà l'âme universelle donc c'est l'âme de l'univers et c'est l'âme même universelle c'est-à-dire que mooy lawhul mahfuz lu ci yàlla bind gis nga ci xalima bi bind ko mu décréter ko mu bind ko ci ñu inscrire ko ci loolu moom mooy déroulement wu univers bi c'est l'âme universelle mooy an nafsul kulli lu ñu di bind ci xalima gi rek loolu la xalima gi nag loolu muy bind intellect xam-xam boobu ne ci moom muy bind loolu c'est c'est c'est tout mooy intellect moom la wax moom mooy intellect boobu mais et que lépp borom subhanahu wa ta'ala daf bindee ci image boobu noonu entre alif bi ak haa bi ñun bu ñuy bind ci xalima da gis euh, dañu koy bind dañuy recopier dara dañuy bind dara teg ko gis nga mu mu inscrire ko même bu dee subhaanallah ci ordinateur lañu ñuy bindee wala suñ téléphone la ñuy bindee parce lan parce intellect moo taxaw di bind di def dara te loolu noonu am na ci doomu aadama doomu aadama xalaat yi muy xalaat am na benn am cest dire que benn maanaam lii li par exemple xawaatir yi am yi ne ci moom xawaatir yi ne ci moom mooy yi pensées yi yi xalaat yi yi ñëw ci moom yi muy retenir ak yi mu bind yi muy bind ba pare inscrire ko téye ak yi muy effacer mais am na ci moom loo xamante ne moom mooy ordonné loolu am na ci moom loo xamante ne mooy bind di inscrire di téye am ci moom loo xamante ne moom ainsi de suite te loolu mooy moo lool c'est c'est l'âme donc le le ci li bind mooy ci am bi sur cest à mooy inscrire li nga xamante ne moom mooy déroulement wu doomu aadama effet ba tax maanaam muy mel nii di doxale nii di xalaate nii di defee nii et que exécuté wu ci membre yi et cetera voilà donc am na lu lu lu lu koy lu fu naa ko saway bindil nii defel nii doxalel nii et cetera voilà donc inscription boobu tamit à léegi jëlal loolu à l'échelle à l'échelle de l'origine des choses voilà depuis depuis la primordialité depuis voilà l'origine des choses yow léegi jëlal loolu nga nga yóbbu ko foofu ci sam xel même bu dee jafe na di nga gis moo di nga gis image yu li ma lay wax nii donc xalima googu moom moo retracé moo bind li am li nara am li am lépp lépp ko bind ci lawx bi voilà jëlal comme sa bopp maanaam sa xel nga def ko muy xalima gi ah muy bind di recopier di di di di di nga jël li nga xam ne mooy sa sa subconscience wala sa am nga jël ko en tant que mooy alluwa bi et que nga gis après loolu ni muy amee ay effet ci say doxalin yëpp lan moo tax ngay doxale ni ngay doxale lu tax ngay xalaate ni ngay xalaate lu tax nangam di la choqué lii du la lu tax ngay ngay gaaw a am yenn réticence ci yenn mbir yi et pas ci yeneen yi et c'est ainsi ko ci mboolem mbir yi euh, maanaam euh, euh, loolu boo ko mënee natt ci sa bopp rek delloo ko nag ci cosaanu mbir yi maanaam di nga gis li tax man ñu ne la maanaam lépp en tant que ci benn entité yenente bi la ba tey saasam comme yow xel mi ak bind ak li koy ordonné bind volonté boobu nga xam ne moom moo naan defal lii yëpp ci sa biir la ne et que lépp yow la comprendre nga loolu nag jàppe ko noonu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci cosaanu bi ko borom subhaanahu wa ta'aala amale moom ak maanaam ak le souffle souffle boobu noonu mooy nafasu rahmaan boobu ñuy wax euh, mais dinañ ñëw incha allah ci ci ci xaqiqa nekk-nekk googu dinañ ci ñëwaat ah incha allah mais nii dañuy leeral rek euh, euh, donc globalement souffle boobu dañuy dañuy wax rek globalement. xaraf yooyu noonu ainsi de suite maanaam et sens bi am kon gi maanaam subhaanallah kon yow en réalité gis nga boo naan qul huwa allahu ahad huwa maanaam loolu rek da ngay daal di commencer am beneen ci beneen dimension boo koy gisee en fait bu bokkul rek wala voilà dimension bu simpliste bu voilà déedéet c'est beaucoup plus profond que tout ça dafa dafa dafa dafa doy waar dafa yéeme Euh, xalima bi donc kon moom mooy inscrire lépp ci alluwa bi donc alluwa bi moom mooy yor forme forme ha bi moo tax mu am trois cent soixante parties mooy lawhul mahfuz mu am trois cent soixante parties ba pare mu am ñaari xeetu mémoire voilà mémoire morte ak mémoire vive mu am ñaari yëpp comme comme suñu disque dur ordinateur yi nañ mel ak ak suñu xel yi nañ mel <coughs> li nga xam ne lool ci inscrire dootul dañati ak li nga xamante ne boo ci inscrire dara da nga koy mën di soppi voilà borom subhaanahu dëggal wax jooju yëpp ci benn bàcc alquran yamhu llaahu maa yashaa'u wa far lu ko neex mooy effacer lu ko neex ba pare saxal lu ko neex ci anam goo xamante ne lool dootul faroot dootul toxooti fa moom nag la umul kitaab ne di donc umul kitaab mooy la partie ci mooy la matrice du livre c'est-à-dire que comme que xalima bi day day bind ci ci ci bi loolu muy inscrire c'est le livre léegi nag ndeyu livre bi c'est-à-dire que mooy matrice bi mooy cosaanu livre bi téere bi nga xam ne mooy le livre ouvert de l'univers existence bi euh, cosaan boobu moom mooy moo nekk ci moom moo nekk ci partie indélébile bi bi nga xamante ne et c'est la mémoire morte c'est-à-dire que du soppeeku lool foofu la sax du soppeeku umul kitab et que loolu moom moo déterminer yeneen yi ci des yëpp te lii ma lay wax nii ba ci cellules yi natt ko ADN yi ni nga xam ne noonu la amee ay ADN c'est-à-dire que donc mu am ay mbir yoo xam ne c'est inscrit ci nit ki et du soppeeku mu am nag yi nga xamante ne dañuy mën di évoluer ci nit ki voilà xool ko natt ko ci loolu tamit comme quoi lépp nekk ci te te ADN yi boo leen xoolee ni affaire yi di tegaloo protéines et cetera selon rek ay combinaison wu lettre lañ kese voilà loolu tamit natt ko ci loolu bu boobaa nga gis te ni lépp li surtout mohammédienne c'est cette réalité là xaqatu muhammadiyya boobu la réalité muhammadienne primordiale et originelle loolu lañu tuddee ci ni mu nekk loolu la tudde tuddee ci cosaan boobu noonu loolu la ñu tuddee ad-durratul bayda mooy euh, wurus wi nga xamante ne dafa weex tal tal tal pur sell ci cosaan ci la lépp amee maanaam ci étape boobu noonu parce que loolu xaqatu muhammadiyya dañ koy ay tour yu bari ngir ay étapes yu bari tamit <coughs> te loolu mooy jëmmi moom mooy jawharatul kamal jawharatul kamal loolu la lool lay décrire réalité boobu lay décrire du début à la fin jawharatul kamal nekkul lu lay décrire réalité boobu donc partir de moma boobu nga xamante ne moom la euh, moom la loolu ame te te boo xoolee loolu yenen yëpp ci la ci la ajo à chaque fois pour mbir am dëgg-dëgg day day jóge ci mariage bi am entre le alif et le ha de toute chose cest alif ak haawu mbir mu ne ci la lépp di amee parce que reproduction boobu dafay am voilà même ci di ay doomu aadama wala même ci animaux yi et cetera accouplement même ci ci ci ci yeneen yi ci des ci accouplement ci la ci la ci di juddoo te accouplement boobu noonu boo xoolee alif bi ak haa bi nga xamante ne réalité yërmandeeg borom subhaanahu wa taala foofu la dépare nafas bi ah. nafas boobu ci la dépare hein ci la lépp dépare Euh, donc yërmande mi ngi ci mi mbëggeel mi ngi ci moo tax yeneen bi sallallahu alayhi mooy habibullah mooy soppe yàlla bi ki yàlla bëgg dëgg voilà moo tax nga gis ne fii ni dafa ne illa li qulubil mahbubina ñi yàlla sopp ci jaamam muy bëgg mbëggeel gu tar googu ci ñoom mu amal ko ci ñoom ci jaamam yi ñooñu seen xol la yàlla feeñoo lool donc mbëggeel googu nga xamante ne moom mooy am moom muy indi d'ailleurs accouplement yi ci mbëggeel lay juddoo mbëggeel gi muy indi accouplement bi accouplement boobu nag muy muy sëy sëy boobu moom muy indi muy indi jur muy jur tamit loolu nag natt ko ci lépp lépp accouplement boobu lay ame mooy ci sëy boobu lay ame te à chaque fois da ngay gis di reproduire la réalité de ce ha mooy ha boobu lay réalité boobu le ha ak l'accouplement du alif voilà et que même bi sax da gis même forme bi la yor et cetera donc voilà xalima bi di bind ci kaw ki bi euh, euh, góor gi ak jigéen ñi di sëy euh, yé mi lépp natt ko ci loolu voilà maanaam prise yi sax voilà pour que courant bi di jàll donc il y a le le le l'accouplement qui qui qui passe et yëpp maanaam ha ak alif ñoom ñaar ces réalités-là, ce sont des réalités intrinsèques qui qui ne se dissocient pas donc c'est xaraf boobu noonu mooy a xam ne foofu la lépp affaire bi cosaanoo foofu la lépp di déparé foofu lay demee ak yërmande gi hein ak mbëggeel gi surtout parce que mbëggeel moom mooy cosaanu mbir su dul woon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa sopp mbindeef du leen amal su dul woon sopp gi mu sopp yonent bi du ko amal voilà xaqaa'iq yooyu noonu réalité yooyu noonu ñoom ñoo nekk ci ginnaaw dimension boobu noonu léegi nag loolu moom mooy réalité wu haa léegi dañuy taxawandi foofu parce que dinañ ñëw après ci processus bi ba yegg ci waaw bi mais dimension bi d'abord kenn mbir mi nii la génne avant lu ñuy tuddee al jismul kulli di am mooy le corps universel parce que après dimension bii donc après am na al jism al kulli parce que am na al haba am na at tabi'a tabi'a mooy nature bi nga xamante ne euh, mooy dañ ko wax tabi'atu basita mooy nature bi nga xamante ne dafa simple c'est-à-dire que amul composé wul ci dara mooy la nature non composée tabi'atu basita ci réalité boobu la départ parce que loolu takkandeeru ku kulli bi la dinañ ci ñëwaat incha allah ci kanam dinañ ko soxla dañ ci dellu si réa fii dañu bëggoon rek euh, wax ko euh, gis maanaam ni nga xamante ne xaqaay si noonu la génnewee maanaam à partir du luñ ñun luñ mën a wax a néant alors que le néant du loolu réalité intrinsèque borom bi la subhaanahu ak sopp gi mu sopp yenente bi sallallahu ba tax mu amal ko ba pare tax ko jaxase ko boppam mu nekk sikkreem nekk mbóotam nekk leer gi nga xamante ne lépp lu muy amal ci moom la koy génne wi te ñu jaxasoo maanaam mu nekk ci anam goo xamante ne du jaxasoo mbindeef ak lu dul mbindeef déedéet waaye feeñu waayu borom bi la subhaanahu wa ta'ala ci anam goo xamante ne yelloo na ci borom bi subhaanahu wa ta'ala pas anam ñun niñ ko mën a xalaate ndax loolu dafa weesu xel yi ak xalaat yi imagination yi léegi nag à la fin kon waaw bi mooy le processus final moo tax waaw moom mooy akmalul huruf yi mooy xaraf bi gën a mat ci xaraf yi mooy waaw voilà parce processus bi foofu lay jeexee voilà et la réalité mohammedienne muy xaqatu mohammediya ci lay nekkee une forme pure bu taxaw mat sëkk ci waaw bi lay amee mooy salaatul faatihi bi voilà parce que waaw voilà donc c'est la faciale faciale salaatul faatihi six cent seize euh, <coughs> euh, incha allah taala euh, kon dañu gis lu tax kon réalité muhammadienne boobu c'est-à-dire que le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom forme boobu mu yor donc cet esprit ruux boobu noonu borom subhaanahu wa nga xam ne buñ ne mooy ruux borom subhaanahu wa taala en réalité ruux boobu la ñuy wax mooy ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy wax maanaam buñ ne bu borom bi la subhaanahu wa mooy dañ ko ko askanale maanaam comme buñ ne néegu yàlla bi tegtalewul ne yàlla dafa dugg di fa fanaan ci boobu lañ koy waxe ruuxu yàlla et que ruuxu yàlla boobu du kar kenn ku dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam et boobu noonu moom lañu wol ci doomu aadama ci maam aadama teranga googu nga xam ne moom la amee ak noonu mu mel ni mu ko amale ak forme bi nga xam ne moom la am moo tax mu mën a nekk xalifa bi mooy mandataire bi et que googu noonu moom moom la wàll yeneen doomam yëpp ak sëtam yi voilà donc origine réalité boobu ñun ñëpp ci lañu juddoo ñun ñëpp ci lañu juddoo comme ni hadith bi wax kullu mawludin yuladu ala fitra kuy juddu da juddu ci ni ñu la fente ci cosaan muy originalité réalité boobu après nag gaa la yàq fa amma abawaahu fa yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunassiraanihi fa in kaanaa muslimayni fa muslim voilà waaye juróom yi ñoo koy mooy société bi ñoo koy def wala nasaraan wala majo su dee jullit ñi mu nekk jullit <coughs> mais dellu pureté boobu loolu moo am solo mooy fitratallahi allati fatara an-naasa alayha fentug yàlla googu nga xam ne moom la yàlla fente woon nit ñi ci lool ci cosaan loolu fent googu nit ki ci mën a taxaw dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yenn tib sallallahu alayhi moom mi nga xam ne moo incarné a diinul qayyim mooy doxalin wu jub wu sell bi moo tax mu ne ko zaalika ad-diinul qayyim laa tabdila li xalqillah zaalika ad-diinul qayyim lool muy taxawaay loolu dundin bu mat mooy delluwaat ci réalité originelle boobu te loolu mënul nekk lu dul nga jeex ci yeneen tib sallallahu loolu ci ngay amee tajalli zaati boobu que nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala di feeñ rek voilà donc ñu yem foofu incha allah bu dee jotaay bi di ñëw ñu yeggale ci bunt boobu di amaan na ci ci ci dinañu ci duggaale ci yenn yenn conception yi yu am solo yi tamit ci ci wàllu googu parce que comme niñ ko waxee woon naa jotaay kii yi nii buntu bii nii dafa dafa dafa laaj ñu def ci benn xeetu taxaw gu gu gu gu laaj daal dëgg dëgg taxawaay daal. voilà parce que dafa am solo lool lool lool mook tu mook buntu ci tegu di wax ci tur yi ak melo yi ci borom subhaanahu wa taala kon ñoom foofu wallahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil